wala yazaalu alladina kafaruu fi miryatin minhu xatta taatiyahum alsaacatu baxtatan aw yaatiyahum cadaabu yawmin caqiim kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayi juróom fukk bi ak juróom mu ne wala yazaalu léegi mu ngi wax ci alquraan jooju na nga xamante ne nii ba léegi bu ko yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi jànge mooy ne iblis def ca déggin ba nga xam ne moom la ci yéefér yi di am mooy def sànni ci loo xamante ne nii luy dugal seen xol yi ak waaye dina ko fexee defit ca ñu gëm boroom bi tabaraka wa taala waaye borom day nasaxal loolu di koy neenal sànni fële daldi yeey wëyal li nga xam ne moom la bëgg jaamam yi doxal ko mu ne wala yazaalu te du deñ alladina kafaru ñi nga xamante ne ñoo weddi alquran ji fii miriyatin minhu nekk ci sikki sàkkaak dengi dengi ci dëggug alquran ak ni nga xamante ni noonu lañ ko war a doxee xataa ci noonu nag lañuy nekk di ko weddi xataa ba ni nga xamante ni nii tatiyahumu saa ci li nga xamante ni ci la leen saa di dikkalee de baxtatan te bu leen di dikkal da leen di bett aw wala boog yatiyahum mu daldi leen dikki adaabu yawmin aqim bésu bés mooy mbugalu bés boo xam ne bu jaasir la boroom xam-xam yu bari nag mooy ne lii ghazwatu badrin la mooy badar la mooy ñoom abu jahli nag gaayoo yële ñoom shayba ak mbokkam ya ñoom ñoo ñële dañoo nekkoon ci déngi dengi alquran di ko weddi ba ni nga xamante ne nii ñoom ci la leen bugal moo bésu bés bu boo nga xamante ne yiiw new ci muy bés bu jaasir boobale di bésu badar ñu faat leen foofale mu ne almulku bu dee nag nga fa mu ne aw tatiyahumu saa hatta tatiyahumu saa ba ni nga xamante ne ci la leen di saadi di këlee mu ne cey bu keroogee almulku nguur mbooleem nguur yawma idin bu keroogee lillaahi borom bi dong la ñeel de yaxkumu baynahum moom mooy àtte seen diggante de falladiina aamanu diggante ñan ñi nga xam ne ñoom lay wax nii falladiina aamanu ñi nga xamante ne ñoom ñoo gëm wa amilu saalihaati tey jëf-jëf yu rafet yi ñoom de fii jannaati naim ñoom de dinañu nekk ci àjjana yoo xam ne àjjanay xéewal la de walladiina kafaru ndaal ñi nga xamante ne nii nag ñoom ñoo weddi seen boroom tabaaraka wa taala wa kaddabu bi aayaatina ba pare ñu daal di weddi suñu laaya yi nii comme yéefiru Quraysh yi fa ulaa'ika gaayoo yële lahum ñeel na leen adaabu mbugal muhiinun koo xam ne moo leen di doya dal mu ne walladiina haajaru te daal ñi nga xamante ne nii kantaa ñi nga xamante ne nii ñoom haajaru ñoom ñoo gëm te nangoo gàddaay jóge fi nga xamante ne mooy ardu Quraysh ca suufu Makka foofale zaadaha allahu sharafa dem madinatul munawwara waaye tamit ña nga xam ne ñoo nangu woon a gàddaay jóge fi nga xamante ne woon mooy makkatal mukarrama dem fi nga xamante ne mooy abesini di habasha dem ndax ci digal gu leen yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi joxoon ci juróomi at ginnaaw bi nga xam ne ci la ko suñu boroom tabaaraka wa taala officiel yonent gi <coughs> mu ne ñoo ñële nga xam ne dañoo gàddaay fii sabilillahi waaye ak képp ku gàddaay ba àddina buy tukki mooy nag la yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon mu ne woon bi muy wax ci xadiisu yéene ba ne jëf yépp ci yéene la tegu de ci la doon wax ne képp koo xam ne dafa gàddaay li ngir yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam kooku na ko leer ne mooy ak gàddaayam mu nga fa yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam waaye nag képp koo xam ne dafa gàddaay ngir benn jigéen bu bëggoon a denc wala jigéen boo xamante ne nii moom dafa gàddaay ngir lan góor ba mu bëggoon moo dem mu topp ko walla mbiru àddinaa ko fa taxoon yóbbu na ko leer ne moom lam cay am mooy la ko tax a jóg kese kon mu ne walladina hajaru gaa yi nga xam ne ñoom ñoo gàddaay fii ci yoonu borom bi tabaarak tabaaraka wa taala ginnaaw gi qutilu ñu daldi leen faat gannaaw bañ gàddaayee aw walla boog maatu mooy ñu faatu rek xat fa anfusihim mooy ñu faatu noonu rek mooy dee naturel mooy ñu feebar wala ñu jekki daal di feebar ginnaaw ba ñu gàddaayee wala ñu faatu noonu kese la yarzuqannahum allahu rizqan xasana wat naa ne boroom bi man boroom bi ke ne la yarzuqannahum boroom bi dina leen wërsëgal azza wa jalla rizqan wërsëg goo xamante ne nii xasanaa muy xéewal yam leen di defal ëllëg àjjana ak lu ko raw wa inna te dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala la huwa dëgg-dëgg moom xayrul raziqiina wat naa ne mooy ki nga xam ne moom kese mooy wërsëgalaate te mooy kën ki yum ku mën a wërsëgalaate te moom kese sax moo koy def mu ne la yudxilannahum waat naa ne ñoom ñoo ñële ña gàddaay te man kenn nga tax sama yoon ñu faat leen wala ñu faatu ñooñ de bokk na ci li ma leen di defal la yudxilannahum wat naa ne dinaa leen dugal mu doxalan yardaw na dugg waay woo xamante ne nii de ñoom de dinañu ko gërëm muy aljana wa inna allaha te dëgg-dëgg boroom bi tabaraka wa taala la alimun aji xamaakoon la xalimun ku ñeewante ci jaamam yi la de daalika boo gisee loolee nag wa man aqaba képp nag koo xamante ne nii dañu ko tooñ ñu euh, ko xamante ne ni boog dafa fayu bi misli lu toll ni maa uqiba bihi la ñu ko tooñ mooy la ñu ko def nit bu ñu la defee dara moom nga daal di fayu lu mel ni la ñu la def summa ginnaaw ba mu fayoo bughiya alayhi waaja ko tooñoon nag daldi beew ci kawam di ko wax wax ju ñaaw di ko teg ay duma waaye di ko di ko di ko pousser daldi koy pousser ba ni nga xam ne ci lay génn dëkkam daldi gàddaay yi daldi jóge dëkkam ba mu xamoon kooku noonu ñu tooñ noonu te ba mu fayoo gaa yi daldi koy teg lu gën metti waaye it laata muy fayu ñu ko doon def noonu lii mooy wax rek muhaajiruuna yi radiyallahu anhum jullit ñi ne woon Makka nii la woon leen Quraysh doon def beew ci seen kaw di leen duur di leen duma di leen xañ seen li nga xam ne mooy seen seen liggéey yi ak seen àq yi ñu am foofule ak seen kër ya léegi nag ñoom boroom ne ñu la yansurannahu Allah waaju mel noonu moom boroom bi nee na wat naa ne maa koy dimbali de wa in mu ne inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa la afuwun aji jéggalaa koon la aji jéllalaa koon la aji jéggalaa koon la mu ne nag daalika boo gisee loolee bi anna allah ndax borom bi tabaaraka wa mooy kàttan moom moo am kàttanu jéggal ñu mel nii comme ni nga xamante ne noonu la amee kàttan moom mi nga xam ne yuulijul layla moom mooy jël guddi gi daal di koy roof fi nahaari ci guddi ci bëccëg gi wayuliju nahaara mu jël bu bëccëg gi daal di koy rof fi layli ci guddi gi wa anna allaha te dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala sami'un aji déggaakoon la basirun aji gisaakoon la daalika boo gisee loolee bi anna allaha mooy boo gisee loolee mooy këne ba léegi borom boobu huwa moom alxaqu mooy dëgg moom mi am kàttanu def lépp wa anna ma yad'una min dunihi yi kantaa ñi nga xam ne moom la waa Quraysh di jaamu wëlliif ko ak képp koo xam ne dangay jaamu système wala di jaamu ay xërëm bàyyi fi sa boroom dina la leer ne loolu huwal baatilu loolu la mooy caaxaan mooy neen wa anna allaha te boroom bi tabaraka wa taala huwa moom al aliyu mooy ki ki màgg mooy ki kawete yéegut al kabiru mooy ki nga xamante ne mooy ki rëy alam tara mu ne ndax gisuloo anna allaha kene boroom bi tabaraka wa anzala mooy ki wàcce mina samaa'i ci niir yi maa an ndox fa tusbihu al ardu muxdarra gis bu tawee ndox mi suuf si commencé nekk loo xamante ne nii day wert inna allaha dëgg-dëgg borom bi latifun mooy ki nga xamante ne mooy ki ñeewante mooy ki xam tamit yu sew-sew yi xabiirun mooy ki nga xamante ne mooy ki dénkumpa lahu ñeel na ko ma fi samaawaati mbooleem li nekk ci asamaan yi wa maa fil ardi ak li nekk ci suuf yi wa inna allaha te dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala lahuwal ganiyul hamid wat naa ne mooy ki nga xamante ne al ganiyu mooy ki woomal soxlaalul jaam dara alxamiidu mooy ki nga xamante ne mooy ki sant boppam waaye it moo sant jaamam yi nga xam ne ñoo ko nangoo jaamoo alam tara mu xanaa ba léegi gisuloo anna allah ki borom bi tabaaraka wa taala saxara lakum moo leen tàggatal maa fil ardi mbooleem li nekk ci suuf yi wal fulka ak gaal gi looco gi bato yi bi nga xamante ne nii moom tajri day daw fil bahri ci géej gi bi amrihi ci ndigalam nag wayum siku samaa te bi mooy ki asamaan si an taqaalal ardi mu ci kaw suuf si borom bi moo ko bi idni asamaan du rot ci kaw suuf lulul ci ndigalam waaye moom moo ko téye bëggewu ko noonu inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala binnaasi ci nit ñi de la raufun mooy ku ñeewante la ci ñoom de rax yi mun koo xam ne ku leen di yërëm la wa huwa alladhi te boroom boobu ba léegi mooy ki nga xamante ne nii ahyaakum moom moo leen dundal yéen nit ñi yéen mbindeef yi moo leen joxuk fii ci kaw suuf summa ginnaaw gi yumiitukum mu daal di leen fàdde summa ginnaaw gi yuhyikum moo leen di dekkal innal insaana waaye lii de mooy li boroom bi def waaye innal insaana li ëpp ci nit la kafuurun moom naa nekk koo xam ne suulkatu jëf la du reconnaître li nga xamante ne nii mooy lii xéewal lii ko borom di defal day jàpp ne moom lii dul dara nga gis ñenn ñi naan non non lii temps bi kese la walla mooy mbir mi daal c'est ad-dahru daal mooy nii la ku dund daal di nga dee loolu daal ne borom di dara suñu borom ne loolu daa fekk ne innal insaana yéefér bi waaye nit rek en général day nekk koo xam ne la kafuurun mooy aji siwlaa